moo tax alayhi salaatu wassalaam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib innaha ibnatu axi min ar-radaa bi mu ne ko doo denc doomu Seydina Hamza mu ne ko mais kii sama doomu kii la sama doomu frère la ci lee ci nàmp Seydina Hamza maa ngi moom ay frère lañu ndax mooy ñoo bokk nàmpandoo mooy liñ la doon wax keroog naan lan moo tax doomu Seydina Hamza bi naan yonent mi alayhi salaatu yaa amuta à à vrai mag la ci moom ndax seen ñaari baay ñoo bokk baay waaye mooy loolu mooy am gi mu doon ci moom mooy frère ndax yeneen mi alayhi salaatu salaam frère la ci Seydina Hamza min ar-radaa moo tax mu ne ko yow Ali loolu daganuma moo tax am na ci yeneen riwaay dana ko laa taxillu lii ndaw si may wax muy doomu Seydina Hamza bi manuma koo takk sama baay suñu baay tex bi manumaa takk dooma ndax dafa maa daganul ndax inna habnatu axi min ar sama doomu frère la boo xam ne ñoo bokk ndam te loolu la ne waxoon la waxoon yaay ummu salama loolu la waxoon ñoom yaay ummu salama bi nga xam xamante ñoom kële ñoom Zeynab bint Jahsh ak ñooñu bi nga xam ne ci lañ koy ci la rumeur la woon que moom day doo day day waaj a takk alayhi salaam doomu kii doomu yaay ummu salama mu ngi denc yaay ummu salama moom alayhi salaam ba pare euh, kii la ko waxoon ummu habiba voilà ummu habiba <laughs> ummu habiba radiyallahu anha gis nañ ko moom it ci soxnaa yonente mi alayhi salaatu salaam la bokk doomu abu sufyan sayyidu quraysh abu sufyan ibn harb sangu waa quraysh doomam ju jigéen di ummu habiba gisoon nañ Éthiopie la ko alayhi salaatu salaam daal di woon denc te an najashi moo doxoon loolu daal di woon koy canal léegi eh, eh, Ummu Habiba la ko waxoon ndax moom ba mu kiiwee bëggoon yonent mi alayhi salaatu salaam denc séeram mu ne ko lan moo tax mu ne ko ndax damaa dégg ñu ne dangay waaj a takk doomu Abu Salama yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko Abu Salama mu ne ko waaw ne ko déet mais moom doomu Abu Salama laa laa taxillu lii daganu ma moom Rabiba la sama Rabiba la ci kër gi mooy maa ngi denc yaayam maa ngi denc yaayam en plus moom doomu doomu ummu sal abu salama ko mais ibnatu axi min ar-radaa la ndax wala kii moo ñu nàmpal Suwayba mooy jaamu abu jahlin boo bële manentuma lay saar saar ne ko budul woon dara sax budul woon leneen mooy ni kii dagamuma non maa ngi doon denc yaayam mais kii maag frère am baayam boog Abu Salama ibn Abdil Asadi al-Makhzumi radiyallahu anhu mais maag moom Suwayba moo ñu nàmpal di jaamu Abu Jahlin boobale bañ nee Makka bañ nee liir kon axuna axi min ar-rad'a Abu Salama kon doomam manuma koo denc kon loolu la yaa la yonent bi alayhi salaatu salaam moo naan innaha innaha la taxillu lii moom daganuma am na xoolal ak fi mu fi mu toll moom nga xam ne sharia mooy tëral àtte yi mooy ne mooy malgré loolu lépp fi muy toll yépp daa am yoo xam ne moom manu koo def ndax sharia bi moo ko ci tënk moo tax mu ne fa innaha la taxillu lii daganuma daganuma te moom mooy tëral àttey mu ne daganuma lan ngay xalaat nag ci benn waay bu jóge fële wala ay gaa yu taxaw fële naan sëriñ diw moom dafa am droit ci sharia bi boo xam ne day tax li yàlla xaraamal àgg na foo xam ne day mujj dagan ci moom hada hada qawlu jaahil loolu mooy waxu koo xamante ne nii ignorant la foo dégg ku mel kuy wax lu mel noonu rek yow bu fa nekk di ko mere mais ñaanal buur yàlla mu gindi ko te xamal ko te génne ko ci réer gim ne mahma kaanat ak ku man di doon même bu dee ne moo la ëpp babush moo la ëpp tengaada kii banaan tengaada baxana moo la ëpp ay yére moo la ëpp euh, kii ora déedéet loolu du ci dara moo la gën siiw loolu du ci dara ndax gina siiw di drainer ay taalibe tekkiwul na yow yaa gën nit gisoon nañ la euh, cheikhul xadim radiyallahu anhu waxoon wa rubba shaxsin qad ala inda al uyun ka annahu qutbu raxa fi kulli xiin ha ah, wasiituhu intasara fi lbuldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani mooy ne loolu kon du dara le fait dafa bari taalibe fii mu ne bu soxla woon un ñépp jox ko léegi wala bu soxla woon million d'euros ñépp indil ko lu mu soxla am gis nga taalibeem yi ni mu toll ba tax muy wax lu ko neex ci charia bi lool ça ne veut rien dire a cheikhul xadim radiallahu anhu suñ mu ne radiallahu anhu wa rubba koo xamante ne nii dafa ku kawe waaw foo ko gis rek ka annahu qutbu raha fi kulli hin foo ko gis yaakaar ne moom mooy centre mooy centre monde bi que ne mbir yi ci moom autour moom mooy tournel mbir yi quoi voilà moom mooy centre bi nga xam ne mbir yi bu ñuy tourner dañ koy soxla moom waaw pour mbir yi di yëngatoo ko di fonctionner correctement dañ koy soxla xutbu raxaa fii kulli xiin ci jamono ju ne wasiituhu ntashara fil buldaani ak ak tuddam nag mooy sono nom ne siiw foo dem gaa yi naan sëriñ diw alaaji diw li wàlli yu diw foo dem nga foog ne waa xanaa kii moom moo gën ñépp mu siiw te loolu ay jamono kese lay doon ndax pënd wu wuréegul la kese bu wuree rek gaa yi xam ne ci caaxaan lañ ne woon ñàkk wuri goog nag mën naa def ay ay ay quarante mën na koo ëpp moo tax mbir yi du ne waaye bu dul woon dëgg lu dul dëgg dina fi jóge lu dul dëgg du yàgg it waaye loolu moom loolu dëgg la wax ju dëgg la mais ju yàgg jooju yow doo ko natte yow sa at yi ngay dund en tant que doomu aadama boo xam ne ay soixante-dix ans ngay am non non man naa dépasser soixante-dix ans te loolu tekkiwul ne dafay yàgg yàggul ndax umrul aadama yi dunduk borom doomu aadama bi loolu par rapport ak histoire mais du dara ce n'est même pas tollul sax fraction wu guddoo tell tollu ko ah ci océan wu histoire kon buñ naan lu dul dëgg du yàgg loolu dëgg la ku ko kullu shay'in kullu shay'in maa xala llaahu baatilu mooy li Seydina Labiid waxoon radiyallahu te mooy wax ñu gën a dëgg gu gu ab shaa'ir masa wax comme li alayhi kullu shay'in maa xala llaahu baatilu voilà alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in bépp lépp laa wax lépp loo xam ne dara la maaxalallaahu lu wuteeg lu lu dul yàlla baatilu neen la mooy existewul réellement mooy lu dul dëgg du du yàgg loolu dëgg la mooy dafa newul sax bay nekk bay bay yàgg mais yow doo ko natte ak li nga xam ne mooy sa mi'yar al umr al aadami al qalil doo jël ci sa sa lunettu doomu aadama sa dund gu gàtt gi léegi nga toog ne man def naa fi ci dund gi soixante ans ba ma amee cinq kii ka euh, trente ba léegi affaire bee ngi am kon loolu day wane ni dëgg la déedéet mën naa defi siècle te loolu du dara loolu du dara fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun loolu du dara moo tax loolu du dara moo tax gaay buñ gisee jàpp ne l'islam walla bam daanoo ba léegi mooy bam l'islam sax masula daanu mooy ñi ci ne ba ñu ko sàgganee ba léegi ba li leen di dal dal leen ci àddina bi nga xam ne daanaka gaay kenn booleetu leen ci dara ku yor bomb yu baax sax ci ñoom nga koy tester ci musulman yi waaw créer ab guerre di fa tester ay bomb comme na ko gaay doon defee fële fa nga xamante ne mooy fële ca Gaza ak dëkk yoo yële léegi ñépp ne muut muut ba pare di songu sax ñi nga xam ne ñoom lañuy seen bokk yi ñuy bombarder dañu naan c'est bien fait pour eux c'est des extrémistes des kii des ignorants nii baax na ci ñoom yow sa mbokk kay bu dee lool àgg na foofu lan moo leen tere wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu faslihu baynahuma bu ñaari kuréel ci jullit ñi amee problème ngeen sol seen dàll dox action et yoo xam ne pour réconcilier ne du ngeen ko def fi ngeen di toog naan appelons les Nations Unies que l'ONU que la Conseil de sécurité réagisse yëfi yëfi yëfi yooyu yooyu lool lool la leen lislaam wax ah te te suñu boroom daal di ñuy adressé ñun en tant que jullit parole bi wa in taifataani minal na way ngëm yàlla fa aslihu mooy yéen jullit ñi ñun ñu toog naan na ko kuffaaru euh, euh, Nations Unies yi daal di defar te buñ koy wax kat jullit ñi ca bokk Nations Unies ñoom ay altoppe rek la ñuy doon mooy jamais ñu jël initiative ñu ngi toog naan ko qu'est-ce que le Conseil de sécurité va décider j'espère qu'ils ne vont pas laisser cette situation perdurer aarun wa shanaarun loolu wax jooju moom la mooy ak taar la gu bon boo xamante ne ak gàcca la wanaarun waay waay safara la waay wa shanaarun waay lool mbon gu siiw la waay loolu mooy shanaar kon nag affaire yi kon lool la kon mooy euh, loolu la Euh, loolu la léegi nag je ne sais même plus la lu ma indi woon ba fii euh, voilà mooy ko yonente mi aleyhi bu dee ne moom moo naan fa innahu fa innaha la taxillu lii lii daganuma mooy mooy nit foo tollu tollu tollu sharia bi moom amoo nooy demee demee demee dem ba ne man nag sharia bi moom moo dépassé naa ko loolu ku la ko wax ku la ko wax ci boppam mooy moom waxkatu lu amul la à partir nag de jour boobu loo ko masa fonk fonk fonk loo ko masa bàyyi xel bàyyi xel ay kii boo nga bàyyi mu daanu ci saase farata la nga bàyyi mu daanu amatul naa fa nekk di négocier wala di di di def lu gën a rafet li gina rafet mooy nga bàyyi ko mu daanu ndax kooku mënulaa jiite de kooku manulaa digal dara mooy ne kooku noonu ndax fekk loolu la jàpp que ne moom àgg na foo xam ne sharia bi tënkatu ko bu ko neexee muy def lu ko neex ku la wax loolu waxul lu am ak lu man di toll ak nu ñu man di am wilaayaam lu man di toll waxul lu am waxul lu am boo ko ñemee nee ko li nga wax nii demewul nii te dara la la dul manal waaw woy dara la la dul manal ay waa ji kii dafa rep léegi sa waay yàqu dégg nga lim mooy weddi même bu ko waxul ne non non dégg gaa yi sëriñ bi waxoon na ne non kii li mu wax du noonu wax ko ci mbooloo ñu naan sawaay yi defu alko alkool fen te dox leen ngeen xool gaa yi seen alko yi ñu lay wax yépp mooy li ma leen yàgg a wax rek alkande gi lenn la mooy ñu lay duuri kuur wala duur la yar wala duur la fital la jam la paaka wala assassiné la loolu mooy lan alko mooy buñ la bawoon dara lañ la mënalul dara du ci wàllu kurus du ci dara lañ la dul manal ndax yaa ngi ci dëgg wax dëgg ñu lay manal dara wali yu moom manalu la dara ci côté boobu bo nga nekk ci sharia bi loolu moo tax xoola ñoom imam ci même ci euh, loolu la waa ahlu tasawuf di wax da ngay imam Sha'rani comme keroog bi ñuy gis kii bi kii rimaax bi côté yooyu dañ ko tëboon bi muy préciser naan euh, euh, di wute ab waliyu lu dul ci loo xamante ni ci dëgg la waxul ne ndax wutee ko wàllu yu kese moom man la ne mooy ndax wàllu yu nit la des fois nit la lu man di toll yi nit la des fois c'est possible mu def loo xamante ne nii wuute nag li nga xam ne mooy mooy li charian bi tëral du ne nag moo koy tey ne bon charian bi lii la wax man saa yi lu ma neex laay def non non kooku dépassé na foofu ne ku ku ku tollul foofu moom yow c'est bii ñu lay tudde wàllu képp koo xamante ne nii yow yow foofu nga toll non mooy kooku waxuma la kooku kay <laughs> la waajo doon wax ne collège aji mas naa ko gis ni bu ñëwoon fa mais ba mu fay jàng boobu newuma foon di sa Fadilu Mbàkke gaa yi naan eh, eh, waa ji da doon wax naan xawma diw walla yu gu ñu xasaf laam gi la mooy <laughs> waliyu waa waa bi laam gi ak yaa gi boo ko boo dindee laam bi ci digg bi looyul dese wa yu wayu moo ciy dese moo tax <laughs> mu naan mu naan diw moom nag da tooñ di wax yooyu waaye mooy ne képp koo xam ne foofu nga toll mooy ne yow doo waliyu à vrai dire sax ab wayu nga kooku mooy koo xam ne danaan koo xamante ni danaan man lii la alxuraan wax lii la yonent mi alayhi salaatu salaam wax mais damay def lu ma neex contraire bi laay def kooku ab wuyu la si te moo bi diiru la ah, gaa yi naan c'est ça yi nag voyou nag c'est grave quoi mais yow nga foog ne li ñuy woowe voyou nii ci ci àddina bi nii mais ñooñu seen affaire moo gën moo gën a mooy grave ndax des fois gaa yi dañuy ñëw sax di tuddee ndax moo bi léegi amatul benn sens des fois ndax ku tëb ñu ne c'est du voyeurisme mooy de tawaaj liñ def kat ay wax rek la def wax loo xam ne neexul gars yi ñu ne ça c'est du voyeurisme de de kii wa non wala waa ji c'est des actes de voyou alors que deful dara lu dul ne bousculer benn waaye ñu ne c'est des actes de voyou mais kooku noonu est-ce que loolu waajooju loolu mu def ginu la moins grave waa ji ne waaye yow lii la charia bi wax mais dama koo deful lu ma neex laay def kooku kay mooy le le le plus grand bandit léegi kooku nan nga koy wooy wali moo tax wali yu du ko tey naan man lii la sharia wax mais duma ko def déedéet mais mooy lépp dafa dajawul ci kenn mooy am na lu lay rëcc gisoon nañ imaam Maalik rahmatullah alayhi nga xam ne la ko rëccoon la imaam Wahb imaam eh, Abdullah ibn Wahb bu doon imaam Maalik mi ñépp xam boroom biiru Maalik yi nga xam ne nee na dama ko doon dégg te loolu boo demee ci kirta kutubul Maalik yi dañ ko fay tudd rahmatullah alayhi da doon dégg imaam Maalik doon jàngale buy wax nii di jàngale buñ ko ne affaire xàll booy booy jàpp di xàll say baaraam mu ne loolu kenn du ko def imaam Maalik wax ci biir mbooloo mi buy buñ ko laajee lool mu xàll wala di wax affaire jàpp ba xàll mu ne xàll kenn du ko def ah <laughs> imaam Abdullah du Wahab gis nga tamit tegg teggi ni nekkul ci biir mbooloo mi kir wane ne man boroom man xam naa lu sëriñ bi xamul bu doon ñun kenn ci ñun ci saa si nga kii bàyyi yoom ki nga yëkkati loxo bi na ko mais sëriñ lan moo tax nga wax loolu pour wane yow sa sa wane ne yow xam nga yàlla laa ñu bari léegi ci ci ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam looloo leen réeral looloo leen sànk mooy bëgg feeñ xubbu zuhur bëgg feeñ bëgg gaaw feeñ bëgg gaaw di di di di enregistrer bëgg gaaw siiw bëgg gaaw di conférence loolu tax na ñu bari ñu al xamuñ dara ba pare jàpp ne xam nañ dara bu doon ñu mel noonu lan la ñuy def suñu classe bi lan la ñuy def ci kanam ci kanamu ñépp lañuy ñuy wan ne sëriñ bi ah non non non kenn du ko def tama am ci xadis boo xamante ne nii rawal Buxaari yu wa muslimun bu doon ñun noonu bu ñu am argument mel noonu noonu lañ koy wax rawal Buxaari wa Muslim wa Nasaa'iyu wa Ibnu Maaja wal Bayhaqiyu ah an diw anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala xallil bayna al-asaabi' bu mel noonu mooy ñun bu ñu amoon non waxuma ne ar xallil bayna al-asaabi' muttafaqun alayhi déedéet dama laa wax ne bu doon argument bu toll noonu lañ am loolu muttafaqun alayhi lim doon wax Seydina Laqiit ibn Sabira xallil bayna al asaabi wa baalig fi l istinshaq illa an takuna saa'ima aslih al wudu wa xallil bayna al asaabi wa wax naa ko léegi asbigh al wudu wa xallil bayna al asaabi wa baalig fi l istinshaq illa an takuna saa'ima loolu ci sunan yi la nekk mais ci ci saxiixayn léegi kooku euh, euh, kii ne mooy ne bu ñu amoon argument bu mel lu ñu lañ koy waxe non non non non kon nag lii nii day wane ne yow loolu ak li nga wax wuute ah bu ko defee sëriñ bi moom bu dee bu ngi koy dóor a gis moom du rëy rëylu daan ah hadis bii dama suma koo gis imaam Maalik rahmatullah alayhi pour wan la ne mooy waliyu du du rëy rëylu te du def du tay ne lii dëgg la xam naa ne lii mooy sharia man nag lu ma neex laay def imam malik rahmatullah alayhi taalibin bi abdallah ibn wahb mu ngi gis fii mu ngi saxiix yi mooy imam abdallah miy jële ci yunus ibn euh, yunus ibn yazid al ayli gis nañ fi ay càlleen naan ak al lays ak yu mel noonu ak ñoom imam malik ak yunus moo mooy abdallah rek menn mi rek muusiwu mi rek ibn wahb ma nekk ci kutubu sitta yeek boroom xam-xamu xadiis yi ku màgg koo kële Maliki bu màgg boo bële rek mu ne ma dégg imaam Malik suñu sëriñ di wax lool saa di wax lool di wax lool nee na ma benn ma bàyyi ko ma bàyyi ma dégg ko mu wax loolu ma bàyyi ba mu pas da koo bàyyi ay jours yi jours mu koy wax bi mu ko déggee mu bàyyi ba ñépp dem mu daldi wéet moom na ko ah yaa imaam man de sànq damaa dégg nga ne euh, xàll ci kii ay baaraam kenn du ko def ci njàpp mu ne ko waaw mu ne ko man de am naa ci xam-xam mu ne ko anamu mu wax ko ne ko xaddasanii diw an diw an diw an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu ne yonent mi alayhi salaatu wasallam bu doon jàpp wax ko mbir yi imaam Maalik ne ah <laughs> sa càllale bi baax na de xadiis bii de maa ngi koy dóor a gis waaw akbar gis nga rëyul naan ko eh jàll yow nan laay waxe nga naan ma dangay danga maa gën a xam ba pare di jaay di bu doon ñi ñu matul ni ba pare nag di jaay di wan ne yow mel ni xadis bi danga koo xamoon te yàlla xam na ne yaa ngi ko dóor a dégg mais moom deful noonu de mu ne ko lii de càllale bi dëgër na tax xadis bi maa ngi koy dóor a dégg moom imaam Maalik mi nit ñi jóge fu di takk ay gëléem takk ay waruwaay ngir ñëw jàng si ci moom xadis boo xam ne ci wàllu njàpp lay wax xàll ay baaram mu ngi koy dóor a dégg loolu mooy tamit nit ki foo tollu tollu tollu xam-xam bi yëpp daa dajaloowul ci yaw am na yu la rëcc looloo taxoon ñoom ku nekk ci ñoom doon wax wax ju yii wala ju mel nii en tout cas sens bi benn la comme l'imam Shafi'i doon wax ida xaalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy ida sax al xadiis fa huwa madhabi imaam abu xan naan bu xadiis bi wéree lool mooy sama madhab lool lay dox ndax mooy kon lool la alayhi salaatu wassalaam wax même bu dee ne fekkoon ngeen man wax lu contraire ak lool bu xadiis bi wéree loolooy sama madhab imaam adu abu xanifa rahmatullah doon wax naan bu sama wax ji wuuteeku waxu alayhi salaatu wassalaam fadribu alayhi urdal xaa'it jël leen sama wax ji ngeen fëgg ko ci mur bi loolu la ñépp doon wax nga tax lan xam nañ ne lépp dajaloowul ci ñoom ak lu ñu màgg màgg màgg am na yu mën a rëcc yoo xam ne gisuñu ko ci njàngalem alayhi salaatu ñu joxe ci abi jàpp lenn ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw mën nañoo gis lu ci wér te bu wéree bu boobaa yow manoo toog nag naan imaam bi lee la waxoon lii la waxoon nekkub fanatique ngir lool loolu moo bon ci taqlid dalil yi leer nga naan imaam bi sama imaam lee la waxoon non non imaam Shafi'i lii la waxoon seen xadis bi da ngeen koy seetaat déedéet loolu julli du def noonu moo tax kenn du toog naan non man sama man sama sëriñ waliyu la lii la doon def léegi yéen ngeen ñëw naan ma xadiis bi gi ñu ngeen koo xam kan moo leen kan moo nekk ci naan man maa gën a xam imaam Maalik est ce que Abdullah ibn Wahb bi ñu la doon wax raay rahmatullah alayhi bi taalibeem dafa ñëw di ko war ne maa ko gën a xam moo tax ñun xoolal bu ñu indilee dëgg ni ñu koy ni ñu koy interpréter ni ñu koy interpréter mooy waa ji daa bëgg wax moo gën a xam sama sëriñ mais du loolu mais est-ce que sëriñ man manuma xam lu mu xamul mais ba a xam bari possible yow moomu di taalibeem xam nga lu mu xam nga lu xam te yaa ko gën a xam rien que affaire àddina yu terre à terre yi rek léeg-léeg bu dee sa sëriñ booy gis la nga dem di ko wax yoo xam ne danaan la ah mu leer kii xamu ko woon voilà mu bees ci moom léegi nag ni mu xewe foofu la mën a xewee bu baax ci biir affaire u diine ndax moo diwa may jàngal tekkiwul ne moo xam lépp man xaw ma dara ah non non kon loolu la moo tax ma ne wàllu yu du gis mukk ne lii na alayhi salaatu salaam doon def mu tay ko xam ko naan mais man le contraire laay def loolu noonu dindi laam gi te dara la dul maanaam bés boobu ngay bàyyi. bu ne képp ko dégg mu naan moom man waxuma nag nit ñi di ko wax xam nga nit ñi ñoom dañuy toog di commentaire ak seeni sëriñ te xamul dara ñoom ñu koy wax naan ay sa suñu sëriñ buy def lii c'est que fi mu àgg a tax noo lool ba léegi yow amoo droit di wax sëriñ bi dara ndax lool taalibe yu xamul daraa koy wax mais foo déggee ci laab nañu sëriñ bi mu ne man àgg naa foo xamante ne nii lii charia bi di diggalee lii affaire mooy ñu nekk ci zahir bi rek waa ahlu zahir daal ñoom ñi nga xam ne ci surface bi lañ ne ñoom la charia bi tënk mais ñun ñi nekk ci bawaatin yi ci ci yu nëbbu yi ñun affaire bi tënkuñu kooku nee kooku moom bés boobu bul bokkateeg moom jataay boobu illa bi darura lu dul loo xam ne man da ñàkk ak loo ko bu doon ne ànd nga moom cinquante ans ndax lan innama ta'a fil ma'ruf la alayhi salatu wassalam waxoon booy ànd ak nit booy ànd ak nit ci njekk lay doon ci njekk mooy ci lu leer ci lu leer ci xam-xam bu leer ngay teg bu ñëwee nag jàpp ne lii xam-xam la lii la sharia wax mais man en tant que man damaa àgg foo xam ne dépassé naa ko moo tax may def lu ko neex mu lay digal bañal bañal yeneen ki ma lay saab saab na ko defoon te sariya boobu moom la imaam al Bayhaqi tuddoon te ñëw duñu ko fi tudd ndax imaam al Waaqidi nee na bien après la xew ñi mu yónni woon muy xadiis Seydina Ali radiyallahu anhu bu wér boobu dem gaa yi ne waa ji ne yonent mi alei satu salaam ne leen topp leen seen jiit bi dégg leen ko te topp ko mu dem tàlloo leen ak taal ne leen dugg leen ci ñenn ñi hésité ñenn ñi ne bon finalement dugguñu ci ñëw wax ko yonent ma lay satu salaam yonent mi alei satu salaam ne bu ñu ci duggoon ci biir taal bi dootuñ safara dootuñ ci génn innama ta'a fil ma'ruf bu dee mooy seen njiit bu ñu ci duggoon dootuñ génn safara kuy topp nit da nga koy topp ci mbaax waaw ci loo xam ne mais kenn du la ne xarul nga naan naa xaru ndax sëriñ bee ma ko digal mukk mukk mukk mukk da bay julli jot na julli jot na tàkkusaan léegi yow nga toog mu naan la comme que waxtu wu gudd la heure bi jot mu toog julliwul du tout de waxul sax lu ci jëm yow nga bëgg di bëgg di jóg di julli mu ne non toogal ba ci kanam nga toog gis timis di waaye jege maa la toogal ba ci kanam tamu leer na yow ci kanam mooy amatoo fi loo xam ne man nga fee jàpp bu dee yoroon nga jàpp yoroo woon jàpp manoo fi jàpp julli lu dul timis dina jot mu naa la toogal ba ci kanam kooku doo ko faale da jóg bàyyi ko fam ne dem jàpp julli ji waaw doo ko faale te boo paree jëlal say bagaas jaare noonu jarul sax nga naan ko orobaat jaaral noonu bu julli dem sa yoon te bul duggati këram ndax kooku noonu mooy ku baaxul la nan lay nekk sa sëriñ doo toog naan ndigal ndigal lan ne ndigal it yonent ma lay sar sa ma ñu ko jàngal moom innama ta'a fil ma'ruf mais boo topp nit ci njekk nga koy ci ci lu baax nga koy topp mais doo topp nit rek mu lay def loolu xaram nga naan bon sëriñ bee ma ah non non non non danga naan defuma defuma léegi nag kanta euh, <laughs> ngënee li ñuy wax ci topp ab sëriñ ak topp wali yoog yooyu bu dee ne yow danga koo nar a amee ci mooy yàlla man de bu dee ci mooy yàlla laa ko bëgg amee mais nañ jël doyal naa doyal naa soxlaw ma ci tus tus même buñ ne maqaama sàngam sawaay gis nga boo ànd ak sëriñ diw dinga ko am ma dem sëriñ diw bëgg maa fàttaloo benn waxtu kese benn waxtu mu bëgguma koo fàttaloo ma ne doyal naa ci maqaama boobu jël leen ngeen bàyyi ma bu dee jàpp ngeen ne man fi ma ne ci caniveau laa ne ci surface bi laa ne ni'ma surface u haza waay waay surface bii moo neex baleen ma ci surface bi yéen nekk leen ci seen biir eh, yu xóot yooyu ngeen bàyyi ma man fi ma ne ñu xool ñu dem ba ci kanam xool kan moo woon ci dëgg man yooyu sama yoon newu ci mooy ne nit ki noonu ngay mel ku la naram mooy loo yàlla teg ko ci ay maqaama yooy jot bañal yow maqaama boobu yàlla da la koy laaj est-ce que nga mën a ñëw yow qiyaam mu naan la diw maqaama bi am nga ko wala xam nga ko du la ko laaj fenn mais est-ce que julli nga sa julli yem la warat fi na farataaloon aqimu salaa est-ce que def nga ko loolu dala koy laaj nga toog fa looy wax ah am na tàkkusaan boo xam ne nag rawoon na ma lu tax mu raw la ndax Serigne diwkat moo ma ne woon bu ma julli loolu nga foog ne lool lool lool comp lool lool la <laughs> lool réponse yow tey nga am problème yow tey nga am problème yow yow la problème atul yow de di nga am problème yoo xam ne xamoo noo koy noo koy lijjantee kero wa baa lañ naan wa qaala qarinuhu rabbana ma atghaytu ngeen nekk fa nag di xuloo sëriñ ba la waaye ñu doon tudde sëriñ borom bi kii eh, sànku ko de du ko sànk de du maa ko beewloo de ñu nekk fay xuloo suñu borom ne laa tax tosimu la day bu leen léegi sax noppi leen yéen ñépp bu fi kenn ñëw ba fii di xuloo yow loolu nga bëgg loolu mooy axillaa yi muy wax ne keroog ñenn ñi ci ñi dañuy nekk ay noon ndax bu dee ne li ngeen nekk li ngeen àndante du watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr te waxoon nañu wal asr innal insaana la fi xusr wal asri mu ngi waat ci dunduk alayhi salaatu wassalaam wal asri mu ngi waat ci tàkkusaan mu ngi waat ci jamono ji innal insaana dëgg-dëgg nit la fii xusrin mu ngi ci pertaange illa alladina amanu ba mu des ñi nga xam ne ñoo gëm wa amilu saalihaati te ñuy jëf lu baax jëf lu baax yooyu nag lan watawaasaw ñuy dénkante bil xaq dëgg watawaasaw ñuy dénkante bi sabr bi ci mun bu dee du ngeen dénkante dëgg ba dem leen àndandoo boo xamante ne yàlla lalu ko mooy ci échec la jëm mooy ne loolu échec lay doon àndandoo échec lay mujj doon du mujj fen ngeen mujj nag nekk ay noon moo tax loolu la moo tax nit mënoo tollu fen yonent bi alayhi salaatu salaam ni teg mbir yi moom moo ne lii nii laa yaxillu lii denc koo xam ne maak moom ñoo nàmp baayam maak moom a nàmpandoo loolu daganuma ak fi mu toll est-ce que man nubuwa gi ma àndal samay samay la ma am fa yàlla nga xam ne kenn amu ko tax na tax na man yooyu yépp daganam waxu ko léegi nan ngay xalaat koo xam ne moom moom matul sax ndongaam boo mooywul ndax bés bu waxee lële rek mooy matul matul ko sax ndongo manu la sax ndong mais kooku taalibe manu koo doon kooku naka lay mën a taxawe naan man àgg naa foo xam ne tax na nag ma julli waratuma waxul dëgg de woor waratuma waxul dëgg azaka waratuma waxul dëgg waaw ay ay ay ay dem Makka waratuma waxul lu am loolu waxul lu am waxul lu am dee leen siyaare sama kër gii nii doy na leen Makka loolu loolu loolu ko la ko xam ne ne lu amul loolu moom ku la ko kenn dal loolu gisuma sax ku nite ku mën a wax loolu waxuma ab mais nite kese jullit bu normal rek bu mën a wax loolu du am kon loolu la kon loolu ku la wax loolu rek xamal ne lim lay wax ay caaxaan la lay wax <laughs> waaw kooku du mat sax jamono dam waxee loolu la dégradé bu doon amoon na dara ciy grade kon alayhi salaatu wassalaam loolu la toon Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu naan ko euh, waa lan moo tax alaa tatazawwaj bi bintata Ham bi Hamza waaye la doo denc doomu Seydina Hamza radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ko moom innama moom da eh, eh, ibnatu axi min ar-radaa comme la mu waxoon ñoom ummu habiba yaay ummu habiba radiyallahu ta'ala anha mu ne ko rumeur bi dégg naa da ngay doo bëgg takk kii kon nag balaa lool man ma man ki ma gën a bëggal yiw mooy sama sœur léegi ma bëgg kon nag nga denc sama sœur mu ne déedéet après mu ne leen sax yéen bu leen di ma exposer seen doomu seen sœur yi waaw ndax al aljamu baynal ukhtayni loolu it alxuraan da koo tere mooy takk ni takk sœuram en même temps loolu noonu euh, loolu da ko tere